A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin. Al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis di axkaamul irsi di ilmul faraid muy les règles de muy àttey ndono les de succession ci ni nga xam ne noonu la ko alquraan wa sunnati nabiyi salawatullahi wasalaamuhu alayhi daldi tërale daldi koy teg muy loo xam ne farata la ala muslim ci jullit bu ne bu dee lii xew na ngeen nangu loolu bu dee am na ku ngeen wara a donn ñu donne ko nii ko borom bi subhaanahu wa taala tërale y a pas loolu nag ci lañu newoon woon ci suñu jotaay bii ñu génn ñuy gisoon masalatu radd muy delloo muy bu dee alal ji ña nga xam ne ñooy asxaabul furud ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom tabaaraka wa taala wax ne nañ leen jox lii lii ci alquraanul azim ba nga xamante ne jox nañ leen lañ leen di jox waaye kenn asaba newu fi mooy koo xam ne mooy jël li des comme doom ñoom axu shaqiq walla uxuwa wala ñi nga xamante ne mooy uxuwa ashiqa wala uxuwa li ab waaye it al al al al al ubuwa fi étage ubuwa kenn étage bunuwa buñ commencé recommencer ak étage bunuwa muy doom yi nga xam ne ñooy al asaba al asabatu bin nafs kenn newu fi du doom du sët bu góor boo xam ne doom bu góor a ko jur waaye it du du sax euh, maam du bàyyi du bàyyi ki dem waaye du maam du maam wa in alaw waaye du étage uxuwa muy frère ashiqa yi muy les frères germains ñi mu bokkal ndey ak baay ak ñi nga xam ne baay kese lañ bokk ñoo ñépp kenn newu fi wa kadhalika al amam muy bàytax yi di magu pàppaam wala rakku pàppaam boo xam ne ñoo bokk moo bàyyi ma bokk ndey ak bàyyi wala ñoo bokk bàyyi kese ñooñu yépp kenn newu fi ñi fi ne daal mooy waa asxaabul furud ñi nga xam ne kenn du ci asaba ñoom ñu jël alal ja des ana nu ñaa def alal joo jële moom lañ gisoon muy masalatu radd muy delloo gisoon nañ ne boroom xam-xam yi raxmatullahi alayhim daldi wuñu woon am benn consensus ci affaire boobale gisoon nañ ne ñenn ñi dañoo jàpp ne xaalu bi radd dañ ne na am radd am na kay kama qaalatil xanaabila aw kama qaalatil xanaabila wa man tabi'ahum min mutaaxiri almalikiya wa shaafi'iyati alayhim raxmatullah gisoon nañ ne boroom xam-xam yi dafa am dañu almadahibul arbaa dañoo séparé wu ci ñeenti ñaari ñaari kuréel kuréel bu njëkk bi te mooy kuréelu xanafiya yi wa kadhalika alxanabila di ngiiru alimaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullahi ala aljami ak ñu bari ci ñu mujj ci eh, ngiiru imaamu malik ak ngiiru alimaam alshaafiiyu rahmatullahi ala aljamii ñu ne ñoom radd am na kay gisoon nañ fi ñu ko tegoon fi ci ginoon a mooy man taraka maalan faliwarasati waaye naka doon aaya ba doon wax ci fin suuratul anfaal yarhamukallah naan wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'din fi kitaabillah ñoom foofu lañ ko tegoon euh, ak yeneen yoo xam ne gisoon nañu ko te loolu moo doon wax boobu beneen wax bi nag moo doon waxu al imaamu Maalik wa kadhalika taalibe bi al imaam ash-Shaafi'i euh, Muhammad ibn Idris al-Muttalibi rahmatullahi ala jamii ñoom ñu ne laa radd radd amul déedéet radd moom amut mbir yi bu alal ji desee nees koy def nees koy def dañ koy yóbbu baytu maal baytul maal muy baytu maalil muslimiin muy alal ji nga xam ne moom la ñépp bokk fa lay dellu muy trésor public moom daal gafakaak umma gi xeet bi yépp wala jullit ñi fa lañ koy delloo bu ko defee ñépp yem ci moo xam ay jegeñaaleem lañ walla ci wàllu deret wala ñoo xaman moo xam ñeneen ñi nga xam ne duñu jegeñaaleem ci wàllu deret ndax ñoom ñépp ay mbokk lañ innamal mu'minuna ikhwa euh, waaye euh, gisoon nañ ne insha allahu taala li nga xam ne moom lañ nootaloon te moom lañ gis ne mooy li gën a dëgër mooy wax al qawlu bir radd mooy waxu xanafiya yi ak xanaabila yi que ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gënoon a lëng ci masala boobu inchaa allahu taala wallahu aalam que ne mooy li gën a dëgër ndax li yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi wax man taraka maalan fali warasate comme si képp ku bàyyi alal wal xadiisu qad qulnaa lakum inna alxadiisa muttafaqun alayhi ay qad rawaahu alsheykhaan qad rawaahu alimaam Muhammad ibn Idris Muhammad ibn Ismaayil al-Buxaariyu raxmatullahi alayhi wa kadaalika qad rawaahu al-imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayriyu an-Naysaabuuriyu Abul Xuseyn raxmatullahi alal jamii kene man taraka maalan ku bàyyi alal ak nu alal ja deme rek fali warasati ña koy donn ñoo ko moom waaw ña koy donn ñoom ñoo ko moom comme si dañuy wax ne li suñu boroom parce que gisoon nañ li xudaamaawu euh, maalikiye yi ak shafiiye yi doon wax ñu njëkk ñi te ne affaire bi lenn la en tout cas ba léegi waxoon naa la am na ñoo xam ne ci ñaari ngir yooyu dañu jàpp ne wax jooju moo gën a dëgër ba léegi waaw mooy euh, le fait que ñu ne woon buñ ci tegee suñu boroom bu ne jox leen kii wala comme nisfu par exemple ci suratu nisaa yi aaya 12 bi ba'd a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad walakum yéen jëkkër yi yéen moom nisfu xaaju maa la nga xam ne taraka la fi waccu azwaajukum seen seen jaabar yi yéena moom moitié bi moitié bi xaaj bi in lam yakun lahunna walad bu dee ne ñoom amuñu doom xattaa doomu njaaloo sax bu ñu fi bàyyiwul doom waxoon nañ ne bu dee jigéen moom même bu fi bàyyee doomu njaaloo day tax jëkkër ja koy donn moom du am li nga xam ne mooy nisfu du am moitié wu alal ji parce que kooku yaayam lay donn ah doomu njaaloo yaayam lay donn waaye du donn kañu jiiñ ne moo ko jur même bu dee test ADN yi dafa wane ne quatre vingt dix pour cent que waa jii la mooy ay sanqalam ñoo ñoo ko sos mook bu ndaw sii waaye waxoon nañ ne buur l'islam xoolul waxul ne déedéet niyewul ne kii ndoxam newul ci kii te loolu waxoon nañ la ko ci xaadisatu euh, walidatu Zam'a di nga xamante ne nii ca fatxu Makka moo fa xewoon diggante euh, ki nga xam ne mooy Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak ki nga xam ne mooy Abd ibn Zam'a bi nga xamante ne nii ci la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam atte doom ji mu jël ko jox ko ki nga xam ne mooy Abd ibn ndax lan moom la nirool lool ndax lan bokk ndax lal ba ci lal doom ci lal lay juddoo ndaw si nga xam ne moo jur xale bi moom Zam'a ko moomoon muy bàyyi sayyidatuna Sawda di yaay Sawda ummul mu'minin radiyallahu taala anha wa ardaaha moom ci jaamam la woon eh, eh, magu seydna Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa maata fi shirk moom mushrik la woon moom mu dem joteeg ndaw sax ba mu amee ca doom ñu ñëw di ko xëccoo yeneen ma lay saar-sam ba mu ñëwee xool xale bi dafa niroog copie conforme dafa mel ni daal kii daal dañoo soppi magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi daal moo nekkaat nii mais en version miniature bu ndaw bu xale waaw waaye yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ne ah kon lii daal kon bon yow Sa'd jëlal déedéet dane dafa xakama li li Zama li Abd Zama dafa àtte ne doom ji xale bi ki ñu koy Abd ibn Zama moo koy jël ba pare mu teg ci ne al lil firaash wa lil aahiri al alwaladu lil firaash waaw alwaladu doom lil firaash lala ko moom mooy ci lal lay sosoo mooy ci sëy boo xam ne sëy bu wér la bu sharia nangu walil aahir waa ji kàccoore jigéen ñi di leen yakkataan nag walla ah, wala di leen di leen kàccoore kooku bu ñëwee même bu réussir ci kàccoorem googu ba àgg ci benn femme sax mu amee sa doom mu ñëw naan maa ko jur ah man la woon kooku ay xeer la am waaw ay xeer lay am walil ahiri alxajar waaw gis nga kon nag affaire baa ngi noonu kon loolu mooy ndaw si bu amee moom do yaay ji nag moo koy mooy ki nga xam ne moom lay donn te moo koy donn waaye du ka nga xam ne moo naan mooy baayam moo tax sharia waxul benn yoon ne euh, tegu ko rek ci wóoru ko waaw que waa ji naan diwa ko jur wóoru ko mais même bu ko wóoree sax à cent pour cent waxoon naa la exemple foo xam ne moom moo yor caabi ja tëj fa benn femme di ko kàccoore di ko di ko kàccoore bam bam bam bam bam bam bam bam bam moom moo koy indil lum lekk kidnappé ko fenn ba ba mu wasin même doom jooju leer nañu ne moom la moom waaw lii moom c'est cent pour cent sans test ADN c'est sûr que moom la kooku sax taxul moom mu donn xale boobu wala xale boobu di ko donn moom waa jooju doon kàccoore yaayu xale bi voilà kon nag loolu mooy kon eh, eh, nisfu ma taraka azwajukum mooy bu dee neen femme bi xatta doomu njaaloo amu ko waaw kooku mooy am li nga xam ne mooy nisfu par exemple ñoom ñu ne bu dee loolu in lam yakun lahunna walad bu dee ne ñoom bàyyiwuñ fi doom waaye ñun buñ jëlee jox leen lu ëpp luy suñu borom wax waaye ñun est ce que def nañ li suñu borom wax ñu jaf ko leen ah waaw ci kaw de mooy wute nag loolu ñu ne looloo tax waaye fii waxoon nañ la dañ naan man taraka bi mooy ñëw di ñu wan nekkoon kon nit kii doon asaabul furud am nañ ci alal ji beneen àq bu wuteeg lool rek waaw mooy bu desee asaba ne fi asaba moo koy jël waaye nag bu desee asaba newu fi dañ leen koy delloo waaw ndax man taraka maalan ku bàyyi alal te maalan dafa nekk nakira boo xamante ne nii fii mu ñëw day wane ne lii nii lu lu lu joyal la ah alal ja nu mu alal ja alaloo fali sati ah c'est pour ses héritiers ñi nga xam ne ñoo koy donn kon buñ jëlee la alxuraan wax ñu jox leen dañ leen di delloowaat la des loolu mooy arad te moo doon li gën a dëgër gisoon nañ nag ñaari gaa yoo xam ne deux grands ensembles yoo xam ne moom lañ ko defoon euh, mooy euh, boo xam ne nan lañuy lijjantee nan lañuy delloowe bu dee ne euh, az-zawjayni bokkuñu ci muy ñaar ñuy dencante ndax jëkkër ak jabar waxoon nañ la jumhurul jamaahirul ulama sax loolu daanaka moo tax xatta xaka ba'duhum al ijmaa ne lii moom ijmaa la mooy consensus la këne az-zawjayn muy ñaar ñiy dencante ñoom kenn du leen delloo waaw kenn du leen delloo waaw waxoon nañ la nag am na lenn ci boroom xam-xam yi yu ne pourquoi pas pourquoi duñ leen delloo waxoon nañ leen ñoom it fi nga xam ne moom lañ ko tegoon mu nekk wax joo xam ne it jar na bàyyi xel waaye eh, li ñu doxe woon mooy li nga xam ne moom la ñi nga xam ne presque mooy boroom xam-xam yépp dans leur grand ensemble ensemble que ne affaire bi kenn du dellu az-zawjayn muy ñi nga xam ne mooy jëkkër ak jabar buñ fa nekkee kenn du leen delloo loolu moo taxoon gisoon nañ ñaari façon boo xam ne ña ñuy delloo ñoom jëkkër ak jabar kenn ci ñoom ñaar bokku ci nan lay demee gisoon nañ cas figure yi nga xam ne noonu lay ak nan lañ koy lijjantee walillahil xam wal minna beneen bi waa ensemble bi gisoon mooy bu dee ne kenn ci ñoom ñaar dafa bokk ci ñi ñu ñi doon alal ja des nan lañ koy lijjantee waxoon nañ ne ñoom kenn du leen jox dañ leen di bermee bu ñu leen joxee ba pare kenn du leen euh, kenn du leen euh, déngamaam euh, nu mu tuddati kenn du leen delloo waaw mooy kenn du leen boole ci ñi nga xam ne ñoom lañu leen di delloo comme ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Abdullah an-Najdi ni nga xam ne noonu la ko waxee ci li mu yokkoon mais Euh, te ñu gisoon ko ci fin bi waaw in abqatil furuudu ba'da at-tarika wa laysa thamma 'aasibun qad malaka faruddahu liman siwa az-zawjayni suite kon gisoon nañ lool ar-radd am na nag loo xam dañ ko bëggoon a farfàtte ko dañu bëggoon sama xel a ngi ci woon sax waaye dama ne woon nañ bàyyi ba fin bi waaye fàtte nañ ko waaye nii la gën a sax nii nii la gën a mooy radd boo ko seetloo dafa am loo xam ne jotoon nañ ko gis loo xam ne mooy opposé radd waaw dañoo dañoo juwaloo raddu daa féete ne moom mu féete beneen dañoo dañoo moom mu féete beneen boor bi ñoom ñaar mooy radd mooy contraire loolu aywa tontul tontul ma dégg ana waxaatal question bi ne la boo bàyyee xel seetlu mooy radd muy delloo am na lu ñu gisoon loo xam ne mook radd ay opposé lañ mooy ñoom raddu daa féete fële moom mu féete fële mooy boo xamee radd rek contraire radd mooy loolu boo xamee loolu contraire am mooy radd mooy delloo ganama nga ne ma gisoon nañ ma ne la waaw ma la xaaral ma jox la ma ma fàttali la définition ar-radd delloo bu ko defee amaana mu ñëw sa xel ar-radd mooy naqsu sihaami an asli al-mas'ala wa ziyaadatu fi ansibaa'i al-waratha mooy naqsu sihaam mooy wàññi gi nga xam ne lañuy wàññi paar yi nekk ci aslul masala mooy aslul masala bopp masala bi lañuy wàññi wàññi googu nag day am conséquence wa ziyaadatun fi ansibaa'il waratha ma yokk ci paar yi nga xam ne ñiy doon lool lañuy am comme ni ñu ko gisa woon rek hein këne nit ki day garder ba nga ba nga séddalee la muy am danga koy garder waaye comme que dafa des proportionnellement ak la muy am la mu amoon boo koy delloo lu toll noonu proportionnellement nga koy ngeen leen di delloo waaw comme bi nga xam ne ci lañ joxe woon exemple jadda ak bint muy koo xam ne monsieur faatu bàyyi fi maamam ju jigéen waaye bàyyi fi doom ju jigéen doom ju jigéen wa in kanat wahida falaha nisfu la alquran waxoon ne wa in kaanat waaxida bu dee ne kenn la falaha nisfu moom moom xaaju alal ji kon mooy moom xaaju ajal alal ji kanta maam moom moom li nga xam ne mooy sudus lay jël loolu la yonent ma lay saasaam àtte woon te maam waxoon nañ la man na taxaw maam ju taxawu yaay mooy bu fi yaay newul la maam di jël maam ju jigéen mais bu fi yaay newee maam ju jigéen ju ju jur bàyyi wala maam ju jigéen ju yaay bu fi yaay newee da leen di yiir xaj bu xirmaan du ñu am dara kon mooy la yaay doon am ah te alquran waxoon ko ne bu dee nit ki dafa faatu bàyyi fi doom ah ñaari waajuram di ko doon fa li kulli waaxidin minhuma sudus ku nekk muy aaya onze bi ci suuratu euh, euh, an-nisaa ku nekk ci ñoom ñaar day am sudus day am un sixième mooy maam jam day taxaw maam ju jigéen ji day taxaw palaasu yaay ji wala rek nga ne yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi moom moo àtte woon ne maam un sixième lay am maam ju jigéen ak maam yooyu nag nu ñu man di toll mooy ñoo koy séddoo boo jëlee deux ak six bi un un sixième ak deux ou un demi bopp masala bi nekk 6 ñu jël 6 yooyu séddale leen ko 6 divisé par 6 égale 1 6 divisé par 2 égale 3 nga jox ndaw nga jox maam ji benn jox doom ji doom ji jigéen ji 3 muy nga jël 3 1 plus 3 égale 4 ñu gis ne ñow li nga séddale bopp masala bi des na waaye nag des na mooy alal ji kon des na ndax boo defee 6 moins 4 day lay desal 2 2 des na 2 yooyu ñu war leen koo delloo nan lañ leen koy delloo waxoon nañ la da ngay bàyyi 1 plus 3 égale 4 4 boobu mooy mujj nekk bopp masala bi doo ci laalaat dara bu ko defee mooy doom ji boo seetloo moom la mujj am la mu am la mu am daa yokku day day dépasser xaaju alal ji daal di dem moom day mujj am li nga xamante ne nii mooy mooy ñeent lañ ñeenti xaaj lañ xaaj alal ji léegi mais xaajatuñ ko juróom benn xaaj ci ñeenti xaaj yi mu jël ñetti gis nga ni mu yokkoo jadda it bosam day yokk kon bu boobaa ah. kon loolu mooy li nga xamante ne ni mooy eh, eh, comme yokk boobu lool mooy ziyaada léegi kon yokk nañu am sibaul warasa femme bi li mu waroon am am alal ji buñ ko xaajee ci digg benn xaaj bi léegi ñu def ko loo xam ne bu ñu xaajee alal ji ñeenti xaaj moom mooy jël ñett yi xam nañ ne ñett yi moom mooy li nga xam ne moo ëpp fuuf hmm? moo ëpp xaaj bi loolu mooy ziyaada wàññi nañu bopp masala bi mu jóge six toxu dem ñeent dem quatre waaye yokk na proportionnellement dafa yokk dañoo yokk li kii di am loolu moo doon ar-radd mooy dañuy yokk boppu masala bi dañuy wàññi bopp masala bi bopp naqsu siham as-siham an aslil masala wa ziyaadatun fi ansiba'il waratha ba pare ñu yokk li nga xam ne moom lañuy ñuy doon di am léegi contraire mooy lan lan lañu fi gisoon loo xam ne moom boppu masala bi dañ koy yokk ba pare ku nekk ca ñay doon la ñuy am proportionnellement mu wàññeeku ma la lan lañ ci gisoon lu mel noonu ma ne la baal ma tontu la mooy al awlu waaw al awlu mooy contraire u ar waaw ma la yaa ngi fàttaliku définition al awl mooy ziyaadatu ziyaadatu sihaami ala asli al mas'ala wala ziyaadatun ala asli al mas'ala wa nuqsaani al ak yokku ala asli al mooy bopp mas'ala bi lañ doon yokku wa nuqsaan loolu nag conséquence direct mooy dañuy wàññi hmm? al ansiba ul warasa li ñuy doon war a am parce que loolu moo doon kaawu suñu boroom denee jox ñiiw ñu leen joxee alal ji matewu leen waaw alal ji matewu leen doyul te pourtant nee nañu jox ku nekk léegi ni ngay def ba xaj xajal ci ñépp ku nekk am ah te xam nga lool bu ñu koy xaj xajalee mooy de toute façon ku nekk li ngay am dina proportionnellement day wàññeeku moom loolu moo doon nag al moo taxoon nga gis six bi ñu koy yokk di ko yokk muy jóge six di dem sept di dem huit di dem neuf ba dix waaw ñu man koo yokke noonu moom moom moom six waaw douze bi nga gis ñu koy yokk ci impair treize quinze dix-sept mooy ñu koy yokk mais fu ñu ko yokkee mooy ña waroon a donn la ñuy am dina wàññe vingt-quatre bi moom nga gis na moom na moom moom bosam moom nañu ko yokkee moom mooy boo ko yokkee rek vingt-sept la jëm moom boo ko yokkee yóbbu ko vingt-sept mooy ñay am ña waroon a am bu doon ne yokk boobu amul woon yokk bopp masala bi amul woon ñoom lañuy am day wàññeeku voilà loolu mooy contraire mooy ar-raddu moo contraire al-awl alal ji da ar alal ji dafa bari ba des dafa des biñ joxee mën na sax bari noonu ne daal ñi suñu boroom wax ne jox leen bañ leen joxe affaire bi dafa des ndax kenn kuy jël fama baqiya fali awla rajulin zakar joojee yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon mooy fi mooy ñooñu amul fi wama baqiya amul fi kon nag dañ leen di delloo alal ji loolu kon ñoom dañuy am lu ëpp li nga xam ne moom la suñu boroom waxoon ñu jox leen ca am si baaya kanta euh, euh, euh, awlu mooy ñi nga xam ne nag suñu boroom moo ne jox leen waaye bañ joxee ñaar kese wala ñett am na koo xam ne moom du am quatrième bi du am te bu ñu ko joxul mooy defuñ li suñu boroom wax waaw fokk ñu fexe jox ko moo taxoon Seydina Omar radiyallahu anhu daal di doxe loolu waaw ne lii la voilà aywa kon nag affaire ba ngoogu walillahi alhamdu wal léegi am na yoo xam ne insha allahu taala mooy tey insha allahu taala ah, <coughs> xam naa tey lañuy jeexal kii bi li jëm ci wàllu miraas bi nii <coughs> gisoon nañ kon côté xisaab bi yi nga xam ne ñoo jëm ci euh, diggante al alaaqa bayna al adadayn lien bi am diggante diggante chiffres yi nga xam ne passage obligé la waaw loolu moom mooy li nga xam ne moom man da ñàkk quoi waaw li nga xam ne moom mooy li nga xam ne non loolu man da ñàkk nit ki xam ko bu dee dafa bëgg a miiraas waaw te loolu gisoon nañ li nga xam ne moom la ci boroom ar-Rahabiyya waxoon waaw loolu mooy yi nga xam ne man da ñàkk waaw te boo ko xamee ci ngay mën a séddalee te bu amee kasr muy damm walla li nga xam ne mooy xar boo xaree la ngay séddale nga man koo réparer waaw mooy doon wax naan wa in taral kasra ala ajnaasi fa innaha fi lxukmi inda nnaasi toxsaru fi arbaati aqsaami ya'rifuha al maahiru bil ahkaami mumathilum min ba'dihi munaasibu wa ba'dahu muwaafiqun musaahibu warrabi'u almubaayinu almuxaalifu yunbika an tafsilihinna al-aarifu yooyu c'était passage obligé nga xam ne gis nañu <coughs> bu dee dangaa séddale correctement amul amul benn damm loolu soxlawoo loolu soxlawoo di def ay li nga xamante ne mooy di kasroog di jub ci yooyoo déedéet mooy da séddale mais nag bu matul foog nga jaar noo koy réparer ba damm damb yooyu la nga war a séddale un huitième bi par exemple joxe nañ ci exemple ba gis nañ lañ koy réparer tashihul inkisar gis nañ kon jaar nañ méthode bi nga xam ne te loolu mooy li nga xam ne comme li <coughs> kii waxoon boroom xaasiya bi ah, muy al-allaama Muhammad ibn Umar al-Buxaari rahmatullah alayhi kene affaire bi dafa am ginnaaw maarifatul fatwa dafa am ñetti amaal yoo xam ne ci wàllu xisaab la jëm yoo xam ne man da ñàkk ki nga xam ne mooy toppatoo wàllu miraas mu daal di koy mu daal di koy xam te yooyu moo doon <coughs> moo doon at-tafsiil muy génne aslul masala lan mooy bopp masala bi ak amaliyatu tafsiil nan ngay jaar ngir génne ko waaw après ak tasxiix bu dee ba ko génnee di ko séddale da ngaa gis ne dafa dafa xar day am damm nga man koo réparer loolu gis nañ ko te ci tasxiixul inkisaar ida kaana ida kaana ala fariqin waaxid wa tamit tasxiixul inkisaar ida kaana ala akthara min fariq yooyu gisoon nañ ko nan ngay réparer damm-damm bu dee ci benn kuréel kese la la la concerné wala naka ngay réparer inkisaar muy damm-damm muy xar-xar ba am muy virgule ba ca ne nan la koy reglee ba dootu ci am bu dee ne ci kuréel yu bari la dal loolu lépp gisoon nañ ko <coughs> gisoon nañ masala al euh, bii nii muy comp comp yi ñuy comp waaw boobu lu nekk ñu comp affaire bi nag mu nga mu nga war wàññeeku la waaw ngir ku nekk xaj ci gisoon nañ tamit ar radd gisoon nañ yooyu euh, léegi am na yeneeni masala yoo xam ne <clears throat> boroom xam-xam yi dañ koy gis mais loolu on préfère bu ñu ko gis comme almunaasaxaat wala almunaasaxa almunaasaxa euh, c'est pas affaire boo xam ne c'est obligatoire parce que ñun xam nga ku génn àddina kenn ku génn àddina la ñu wax waa mas masala yoo xam ne li muy doon mooy nit ki dafa génn àddina comme monsieur A dafa génn àddina ñu koy miraas ñu war koo miraas mais laata ñu koy miraas am am ci ñi war a doon am ku faatu waaw ci ñi ko war a doon am koo xam ne dafa faatu laata ñuy def miraas mi waaw loolu mooy affaire bi waaw loolu mooy affaire bi laata ñuy séddale laata ñuy def miraas mi am kenn ku faatu minimum wala am ñeneen ñu faatu hein am kenn wala ñeneen ñu faatu hein bu boobaa nan lay deme loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am benn genre kii bu ñu teg benn façon wu nan lañuy régler loolu ngir def miraas mi ci benn kaa kese mooy au ñu ba ñu jël ne bon nañu miraas ki monsieur A ba pare euh, mooy kay doon kenn du mooy ka faatu kenn du ko tëbal loolu waxoon nañ la ko <coughs> waxoon nañ la kenn du ko tëbal kooku manuñ ne diw bon waroon naa doon mais laata ñuy miraas faatu na kon moom dañ koy effacer ci liste bi bon léegi ña ñi ñi des di dund ñoom lañ koy séddale mukk ñooñu kooku noonu day donn par force nga ne ma faatu na ma ne la mais ña koy donn ñooy yor ñoom lañuy ñuy jox la nga xam ne moom la waroon a loolu nag ña koy donn mën naa nekk ñiy donn seen baay waaw te ñooñ ci asaba yi lay doom ñooñu asaba kese la mën a doon mooy ñi nga xam ne comme comme ñi nga comme ki nga xam ne frère la bu dee ne moom dafa faatu bàyyiwu fi doom par exemple monsieur A bi muy faatu ñaari doom la fi bàyyi. ak benn soxna soxna soo xam ne du yaayu ñaari doomam yi amul ak moom doom kenn ci ñaari doom yu góor yi faatu bu boobaa kenn ki te moom bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi kenn kan moo koy doon mooy frère am bi ba kële tantaam ji manu koo doon parce que moom amul ak moom lien moom xariba la ci moom mooy étranger la même bu dee nekk mooy ci wàllu deret la wax même bu dee ne tànta ci moom ndax euh, soxnaay baayam la mais nag moom juru ko waaw étranger la ci moom kooku kon du ko doon kii doon fii mooy beneen frère bi fi des kooku noonu nag xam nga kooku day doon non seulement seen baay ñoom ñëpp monsieur A te pare mooy doon magam ji faatu wala rakkam ji faatu kooku simple na mooy alal ji yëpp lay jël de toute façon mooy mooy ya ya ya magam ji waroon a am fële. ci doom ci wala rakkam ji moom moo koy jël kenn du ko jox beneen yaay jële beneen euh, soxnaam si mu fi bàyyi moom monsieur ah loolu am na am na kaa yoo xam ne mooy ñi ko war a doon du du ñii bokkul ak ñi nga xam ne xam nga fii dañu gis ne rakk ju góor ji mooy doon monsieur A mais mooy doon magam ji faatu mooy même personne bi la <coughs> mais léeg-léeg ki koy doon du bokk ko ki koy doon mooy ñeneen lañ comme bu doon ne moom dafa amoon ay doom. bu amoon ay doom mooy am mooy doomam yooyu rakkam ju góor jii fi nekk bàyyi tex la ci ñoom te doom yi dañuy effacer bàyyi bu fi doom ju góor newee doom yi wala doom bu fi taxawee doom ju góor bu taxawee moom day effacer bàyyi tex du am étage yu bàyyi tex manula am walla asaba bi nafs gisoon nañ ko waaw étage ubu bunu wa ubu wa uxuwa ak umuma ak après walla ca suuf euh, ca suuf te loolu benn affaire la léegi kon mooy affaire bi loolu la mooy loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais tamit man ne ay cas yu bari lañ saxaat daal mooy nit ki <coughs> dafa génn àddina comme monsieur A laata ñu koy miraas ña ko war a donn kenn faatu ci wala ñaar wala ñett wala lu jëm kaw boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi au lieu ñu def Euh, ne bon ku nekk dañ koy beral miraasu boppam ah waaw monsieur A ah, miraasam nañ ko miraas même bu dee ka ci génn àddina ñu xool ñaata la fa am ñu teg noonu ñu xool moom miraasam moom ñan ñoo koy doon ñu xool ñoom ñu recenser leen après ñu jël nag moom la mu war a am foofu séddale ko ñii dellu boole ko nii ba pare ñu def loo xam ne mooy day nekk masala jaamia boo xam ne mooy dajale ni may séddalee ñi ñépp muy mas'ala boo xam ne dañ koy tudde mas'ala munaasaxa mas'alatul munaasaxa aljaamia bi nga xam ne mooy boole nag mooy miraas ni lépp dañ koy boole ci benn miraas waaw ña nga xam ne nag duñ donn ca monsieur A ñoom la ñuy ne ñoom dañuy doon te duñ donn kenn ku faatu ci mbooloo mi kook ñooñ kenn du leen boole ci mooy ñoom du ñu am par ba kooku waroon a am ñi ko war a doon lañ koy séddale lool nag dafa am ay kaa soit mu mu am mu maasal mu mu maasil am. mooy tamaasul la la monsieur Ado la ka faatu woon ca miraasam baayam waroon a am soit mu niroog mu bokk mu bokk la même muy même chiffre que mu identique ak li nga xam ne mooy boppu masala boppu masala moom ñi ko war a doon moom miraasu ki faatu moom mooy ki faatu après monsieur A moom ña ko war a doon bopp masala ba bañ trouver comme niñ def fépp rek ba am bopp masala bi soit bopp masala boobu niroo moom la mu waroon a am te miraasa monsieur a moom ka faatu moom loolu am na nuñ koy lijjantee soit mu am tabaayun mooy ñu wute ñaari chiffres yooyu wute wala rek mooy ñu daldi euh, euh, nekk loo xam ne tawaafuq dafa am mooy euh, mën nañoo roofaloo loolu borom xam-xam yi dañoo def lool boole affaire yi noonu waaw mais loolu noonu nit manoon na def leneen tamit mooy <clears throat> ñoom ñoo ko def noonu boole ko noonu waaye mooy li ñu gisoon ci miraas kuul mooy ku faatu man ngaa jël ne laagi affaire bi lan la kii li lan la fi am ki faatu nii laata ñuy miraas monsieur a ñaata la fa am ñu ne ko lii temps ñu miraas kooku jël lam fa am boole ko ci alal yi nga xam ne moom mooy alal ji ji mu moom boppam miraasu boppam ñu séddale ko ña ko war a doon bu dee ña ko war a doon ña jotoon a am ca monsieur A ña doon doon monsieur A bokk nañ ci dañ leen di dugal fii rek jox leen mu jeex waaw loolu moo tax euh, ñu bëgg moo tax loolu dugguñu ci côté boobu hmm? ci wàllu munaasaxa ak yooyu am na yeneeni euh, beneen boo xam ne it euh, Euh, siiw na euh, boo xam ne <clears throat> ci masala yi façon yooyu comme liñ gisoon mu euh, al mustarika muy al akdariya waaye loolu tamit dañ ko préféré ba ñu tudd yooyu léegi moo tax tey nag ñu war a kon <clears throat> dellu ngir tëj Euh, li jëm ci wàllu yenn masala yu ñu fi waxoon muy est-ce que nit yarhamukallah est-ce que nit mën naa miraas boppam est-ce nit mën naa miraas boppam ñu ne c'est-à-dire ça ma ne miraas boppam est-ce que loolu mën naa nekk mooy ma ñëw ne comme exemple yi ñu waxoon bon man je vois que man daal ñoom diw seen famille ba tas na te dara tasu ko lu dul miraas waaw xëccoo ci miraas daal moo indi li nga xam ne mooy tas na kër ga dootuñ tuddante ñu mel ni ay ci àddina bi waaw mel ni ñoo xam ne bokkuñu dara ku nekk ngi fexeel sa waay liggéeyante yeeg lu nekk di ci am <clears throat> léegi nag euh, comme que demee na nii <clears throat> man ni may def pour bañ a daal sama njaboot yooyu yëpp mu dal leen <clears throat> mooy daal damay séddale sama miraas laata may faatu waaw mooy damay miraas sama bopp laata may faatu ku nekk daal ma la yow bu ma faatoo yaa moom lii yaa moom lii yaa moom lii waaw bu ma faatoo yaa moom lii yow yaa moom lii yow yaa moom lii est-ce wax ji mooy est-ce mën naa nekk dañ naan la premièrement <clears throat> yow ni nga poser sa question bi baaxul waaw ah maneen si poser question dafa am ay dafa am dafa am turuqu poser question waaw dafa am façon yu ñuy laaje naka nga mën a waxee ne miraas moo tas këru jàmbur ça c'est grave ça waaw peut-être que ci xelaa ah, ñu bari dañ koy wax naan ñoom de miraas seen miraasum bàyyi baa toj seen moo tas seen kër loolu loolu loolu kenn du waxe noonu suñu boroom dina lay séddale def leen lii ñu def ko loolu mu ne ñu def ko moo tas kër gi loolu du dëgg loolu manu nekk loolu manu la nekk li fi nekk kay mooy ay noo miraas mooy ñàkk a miraas miraas mu jub moo tas kër gaay loolu benn la waaye leneen lu koy tas mooy firtirloog ña war a ci àtte bu suñu borom ne nii lay demee bu suñu borom teg yonent ma lay saasaam teg ko ñu bañ ne duñ ko doxe ñenn ñi dañ koy doxe ñenn ñi duñ ko doxe loolu moo tas loolu mooy tas famille ak tamit al hiqd wal hasad waaw iñaan kiñaan bañante hein loolu moo tas kër yi ndax alxasadu yooyu day lekk xol doomu aadama bi day lekk jëf yu baax comme ni nga xam ne noon la matt di lekk li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ni ni safara di lekk bant matt kon miraasa taj taj seen kër loolu du wax ju jub waaw ñoom ñoo tas ñoom ñoo tas seen ñoomu neen wala ñoo bàyyi ñeneen ñoo xam ne ñu dox seen digganteeg seeni mbokk ba tas ko wala muy ñoomi neen ñoo tas seen mbokk bopp waaye kenn alquran du ne def leen nii ngeen def ko seen ngeen seen mbokk yi tas du dëgg loolu man da nekk waaw loolu du dëgg manu la nekk loolu man la nekk c'est impossible ñàkk nag topp ak ñàkk di féttërloog rébélé wu ci àtte yàlla yi non non non non moi je trouve que ça c'est injuste non non non non je ne suis pas d'accord mais kooku la est-ce que miraas moo ko tas est-ce que miraas mi charia wax moo ko tas kooku moo bëgg loolu ñeneen ñi du ci dal ñu far yóbbu ko tribunal ñu nekk ay ay ay ay ay nag loolu kan moo ko def du ñoom ci seen biir du ñoom ci seen biir kan moo ko def mais bien sûr bien sûr kon boo fi nee ay miraas daa taskir jàmbur yi looloo tax man li may def dama naan la a antum a'lamu amillah loolu la alquran waxoon ne est yéen yéen xam wala buur yàlla moo xam wa huwa ahkamul hakimin alaysa allahu bi ahkamil haakimiin balaa moom mi gën a xereñ kuy àtte teg tëral ay àtteem ne lii la yow nga ne bon man gis naa ne li yàlla tëral parce que wax ji loolu lay joxe ah même bu dee waxoo ko sa biir wax loolu la ëmb li yàlla wax ñu def ko kat gis naa ne ña koy def day tas seen kër kon man mii doomu aadama mi nga xam ne maay ki du dara xaw ma sax li ne ci poosu jàmbur li ma reeri biig sax man naa koo fàtte il onze heures man à da da da onze heures pile à onze heures une minute xaw ma liy xew wala seconde yi ci tegu tiers yi tegu rek xaw ma liy xew man nag maa xam baal ma defal sama bopp loo xam ne du am problème mel ni li yàlla daan def leen moom mooy indi problème wal iyaazu billah wal iyaadu billah ah nga ñëw nekkoon kon man daal li may def bu ma génnee àddina daal ñaata ñaari jabar laa yor ah samay doom nàngam lañ nàngam lañ léegi daal ku nekk na jël lii bu ma faatoon ku nekk yaa moom lii coow li jeex na bu ma dégg kenn di fu woo kenn naan miraas hein dañ naan la loolu loolu laa shay waaw hada laa shay mooy dara loolu waaw déedéet ak nag ci yoon woo ko man di defe moo xam ci yoonu wasu ya nga koy defee lu nekk ak barke lool la waaw bu ma faatoo yéen ngeen jël lii loolu wasu ya te loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na laa wasiyata li waaris gis nañ ko ah xadiis bi ñu ënd fii mooy xadiis Seydina Amr ibn Xaarija wa qad qaalahu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hajja fi fi hajjati alwadaa wa huwa ala raahilatihi bi Minaa wa lu'aabuhu yasiilu ala katifay Seydina Amr ibn Xaarija wa huwa sami'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha qasama li kulli dhi haqqin min al eh, eh, a'ta li kulli dhi haqqin haqqahu min al miraas ha alhamdulillah yarhamukallah fala wasiyata li waaris fala wasiyata li waaris fala wasiyata li kuy donn buur yàlla moo séddale loolu la yonent bi aleyhi salaatu wax ci discours yu mujj yu mu def fi nga xam ne ñépp fa ne ñëw ak ñaata nit fa ne mënuñu koo compter ndax bariwaat mina mu xutba nit ñi wax lu wax leen lu leer buur yàlla xasama moom moo séddale li nga xam ne mooy miraas moo ko séddaleel boppam ku am àq ci miraas jox na la falaa wasiyata li waaris kuy donn nag amoo amoo benn luñ lay jox ci ndo ci testament mënoo ko am kon bu ma faatoo ngeen jël lii wag mu nekk koo xam ne ñoom ñooy doon yow yaa ngi na ragal yàlla dangaa gën ragal yàlla saxaabatul kiram Seydina Siddiq radiyallahu anhu keroog bi muy génn àddina manul woon a def loolu bu xa manul woon ne man daal xaaral ma séddale sama miraas ah ci selon man ni ma ko bëggee waaw ko bëggee léegi nag bon après c'est fini di xam nga loolu wute naa nit ne. koo xam ne par exemple dafa nekk ci lalu faatoom jàpp ne moom day faatu mu ne man temps doom laa am lii laa am temps soxna laa am mu ne ñii may donn léegi kii lii lay am wax li alquran wax ne lii lay am na ne lii lay am mu wax ñoo ñu ne ku nekk lii lay am loolu wute na kooku dafa kooku après mu faatu de toute façon moom bu ko deful woon sax bu faatoo noonu lañ koy defee même mu même bu ko waxul woon non mais wute nag ay non ay woo ñii nañ jël lii ñii nañ jël lii ñii nañ jël lii déedéet laa wasiyata li waaris boo ko defee it nit ñi dañuy dañuy jël affaire bi daal di koy miraas waaw ni ko suñu boroom wax waaw laa wasiyata li waaris kuy doon moom kenn du ko defal benn testament waaw léegi Euh, xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah bi dañ naan laa wasiyata li waaris googu mooy bu dee nit ki dafa defal benn testament doomam benn kenn ci doomam yi yeneen doomam yi ne bon ñun d'accorduñu bu boobaa du jàll waaw waaye nee baax na na mën naa jàll loolu ñu ne mën naa jàll parce seen àqu bopp la ñoom ñoo wàcc seen àq am na ci boroom xam-xam yoo xam nañ ne même loolu du jàll na ah. ah non non non dañ cee am benn ñooñu amuñu ci dara luñ ciy wax buur ya yonent mi alei saat salaam wax dafa leer laa wasiyata li waaris waaw laa wasiyata li waaris dara la dul dara la am li nga xamante ne mooy e, mooy ndonn du ko am du ko am du ko am kay ah, loolu noonu moo mënul nekk waaw jàpp na yow yaa gën a xam buur yàlla bay àtteel yaa gën a xereñ bay àtteel sa bopp naan man nii laa koy defee bon euh, voilà noonu laa koy defee après non loolu man da nekk loolu benn affaire la am na beneen mbir ñëw na sama xel léegi mais fàtte naa ko waaw kay mooy gis na xam nga gis nañ affaire yi ba pare xam nga gis nañ ni alquran séddalee ni yonent bi aleyhi salaatu salaam joxe miraas est-ce que gis nga fi fu ñu naan ñii ñoo bokk baay wala ñii ñoo bokk yaay kon ñoom nañ ànd ñoom seen biir ñu defub groupe ñeneen ñi ñoo bokk yaay nañ ànd ñoom seen biir defub groupe loo amul loolu amu fi de li alquran wax tamu leer yuusikumullahu fi awlaadikum lidhakari mithlu hazzil unsayn waxul ne ñi bokk yaay nañ deme nee ñi neen ñi bokk yaay nañ nekk nee ñu nekk ñaari camp yooyu ba mu commencé am la miraas yu bari yàqu waaw loolu ba mu commencé am ñu armé nag ku nekk armé wu wala yu mel noonu wala ñu def groupe fële déedéet affaire bi kenn da leen jur ki tax ñuy donn mooy ki faatu mooy seen baay du yaay yiñ do yiñ bokk tax ñuy donn waa déedéet ñoom lien biñ am ak ki faatu looloo tax mais du lien buñ am ak ñoom seen yaay déedéet moo tax fii ñii ñoo bokk ndey ak baay loolu noonu juyewu fi loolu ci miraasum kooka walla al ikhwa al ashiqa bu boobaa mën naa dox ñu xool ñan ci ñan ñoo bokk nday bàyyi ak kii faatu ak kan moo bokk ak bàyyi kese mooy ne loolu ci priorité la ñuy xool kan moo kan lañuy féetale kaw ak kan moo bokk ak moom yaay kese waaye bu dee monsieur A par exemple moo faatu doomam yi amul ñu naan déedéet ñan ñoo ci bokk nday ak bàyyi déedéet mooy ku ciy góor ak jigéen kese lañuy seet ak kan la wér ne moo ko jur loolu kese lañuy xool est-ce que moom wér na ne moo ko jur amul sikki sàkka amul sikki sàkk ci jur gi mu ko jur wala yu mel noonu est-ce que leer na jeex na bu ko juree kan moo ko jur est-ce que yaayam faatu naag alors que ñi ci seen yaay ngi dund ak est-ce que ñoom moom moom fase na woon seen yaay lool du ci dara ku fase woon yaayam ak ku fasewul yaayam benn la maa daamaka ne moo ko jur ni ñuy séddalee miraas mi ñoom ñépp ci yem amul waa kër diw ñee waa kër diw non non waa kër monsieur la ñoom ñépp parce que façon division yooyu yu seytaane yi dugal ci biir biir famille yi la gars yi jàpp na comme que ñun en tant que wolof dañ koo tàmm waaw dañoo tàmm yooyu yooyu façon division la yoo xam ne amul raison d'être nit ki buur yàllaa la boole moom yéen a bokk bàyyi jeex na yow jeex na dëgg la ki nga ki la gën a jege mooy ki nga bokkal nday ak bàyyi axu ashiqa uxwa ashiqa axu shaqiq ak uxtu shaqiqa ñoom nga gën a jegeel mais bu dee ne seen bàyyi la miraas loolu moom yooyu doxu fa li zakari mithlu hadd al unthayayn bu dee benn jigéen la boo xam ne moom par exemple euh, monsieur A ba faatoo yaayam a ngi fi yaayu ndaw soosu mu ngi fi doom monsieur A bu jigéen ak beneen doomam boo xam ne dafa fase woon yaayam kenn du ne boo kon ñoom bokkuñu kii non doom ju góor jooju mu fase woon yaayam bu yàgg kooku moo koy si doom ju jigéen jooju dootul amati li nga xam ne moom la suñu boroom waxoon ne bu doon moom kesee fi nekk wa in kaanat waaxida falaha nisfu manatu la nekk dootul am nis dootul am moitié lu tax parce que magam jële nga xam ne moom monsieur bi baayam fase woon na yaayam boobu moom mii sax juddoogul kooku mooy tax moom doy jóge foofu dem ci tansib ndax da koy asabu bil ghayr waaw bil ghayr la koy def fàmba ba dootul am moitié tat miraas moomu magam jooju nga xam ne doonul dëkkul sax ci kër gi waaw amaana sax dëkkul ci kër gi yaayam moom bañ ko fasee daanaka kii sax moom mii di doom ju jigéen jéeg yaayam sax sëy siwoogu ñoon doomam ju ji gu góor joo jële mooy ëppale ci miraas mi ko doom ju jigéen ji yooyu amuloon il faut que ça soit clair parce que loolu dañ cee sàggal léegi te buñ bàyyee Iblis moom day day day day day day day day day xool fu faay mën a am mu dugg fa daal di fay jaxase ñoo xam ne jaxas warul woon a xew seen biir moo tax yooyu ay néegu nday amu fi baax na sax gi gis nga miraas côté yaay boo mooy waxoon nañ la asaba képp koo xam ne li ko boole ki faatu jigéen dafa dox kooku bokkul ci asaba bi nafs bokku ci bokkul ci asaba bi nafs waaw bu dee ki faatu moom yow la la moom jigéen dafa dox xam nga doom yi moom mooy direct la monsieur moo leen jur wala du sulb sulb wala awlaadu sulb ñi mu jurul di geñoog boppam kenn doxul digganteem ak moom kooku day nekk asaba bil asaba bin nafs seetlu woo ne doom ju jigéen monsieur A bu amee doom ju jigéen doomu doom ju jigéen est que dégg nga ko ci programme déggoo ko ci parce que doomam jooju même bu dee góor la moom li dox digganteem ak maamam bi monsieur a jigéen la muy doom ju jigéen moo tax ñu naan la doom ju jigéen sët bu góor boo xam ne doom góor ko jur kook mooy taxawu place doom bu góor bu dee doom bu góor newu fi mais pas doom ju góor goo xam ne doom ju jigéen moo ko jur kooku déedéet kooku bokku ci kooku ñuy wax miraasu zawil arham ñoom ñoo ko ci boole bu dee ne dafa fekk ne waa asxaabul furud newuñu fi waa asaba newuñu fi bu boobaa ñu ne ñoom zawul arham muy ñoo ñële nga xam ne ñoom li leen boole kii mooy bokk bari nañ quoi mais mooy ne sët bu góor boo xam ne wala sët jigéen boo xam ne doom jigéen a ko jur bu boobaa moom dañ koy xëcc parce que ñeneen ñépp kenn nekku kon affaire bi lii la kon bu ñu bàyyi iblis di ñu fowe loolu bu ñu bàyyi iblis bi ñu fowe ah iblis loolu lay def moom la yonent moom de iblis ya isa moom désespéré wu na ñu fiy jaamuy xërëm di ko jaamu fii ci jaziratul arab waaye nag xeebul yéen yi ngeen xeeb ci seen bopp mooy mu tax ci seen diggante mu fexe leen féewale voilà xam na ne moom kenn du fi nekkati di ko jaamu mais nag dina fexe ba fi lislaam duggee mu leer seen xol yi dina fexe nag yàq seen diggante yi waaw dina fexe yàq seen diggante yi moo tax yooyu yii nii dafa nekk yu sensible lenn rekk koy lijjanti mooy ñépp wommatu nekk ay jaam jaamu yàlla paa jaamu kenn te day am na wax ju yàqu ju ñeen ñiy wax ay bon ñàkk miraas ñàkk miraas suñu baay wala suñu maam wala yooyu loolu dara newu ci parce que miraasum ñoom diw di tudd ay kër sëriñ yoo xam ne nee nañ ñoom ba léegi miraasuñ leen mais loolu loolu loolu aara loolu di ko wax loolu loolu loolu extrêmement grave parce que est-ce que ñooñu lañu suñu borom toppaloo yow yaakaar nga ne sëriñ boo xamante ne ni nitu yàlla boo xamante ne léppam ay yëngoom ay ay léppam ngir yàlla la woon ngir l'islam la woon nga foog ne kooku moos mu génn àddina kenn miraasu ko mais sàgganu kan la est-ce que moom moom la moom moom moom est-ce que moom la est-ce que problème bi ci moom la mais mooy ña fa nekk miraasuñu ko seen affaire la mais loolu du modèle ko ñooñu du ñu modèle ci loolu lu tax ñu leen di topp parce que ñoom miraasuñ seen bàyyi. xamuñu nag lu tax defuñu ko yow naka ngay ñëwee naan ñun suñu ñàkku miraasum suñu baay mi dit loolu day dañoo topp rek seeni tànk booy topp doo topp tànku man lan la ma Ibn Mas'ud waxoon radiyallahu anhu te ba mu koy wax kat jamonoy Seydina Ousmane noonu mooy moom jamonoy Seydina Ousmane la génn àddina radiyallahu anhu mu naan kuy topp na roy ñi nga xam ne ñooy ñi fi ne waaw na roy ku faatu koo xam ne leer na li kii ku leer la fi newoon ba jóge fi nga xam ne lii mais ndax kuy roy ku dund dina mooy jaasut mu def loo xam ne day wuuteeg loo koy roy ne kuy roy na nga roy saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ginoon a set xol nit ñi ginoon a xam ginoon a ragal yàlla waaw léegi yow naka ngay bàyyee Seydina Siddiq génn ñu miraas ko génn àddina ñu miraas ko naa Omar ñu miraas ko saxaaba yi ku génn àddina ñu miraas la awliya yu mag yi ku génn àddina ñu ñu miraas la nga gis denn waliyu boo xam ne moom miraasuñu ko nga naan bon kon nag mbir mi mais dañ naan même ñoom ñëpp sax bu buñ leen miraasul woon sax ku ñiñ tudd ñëpp mooy seeni doom bu dee wal iyaazu billah miraasuñ leen woon dañ naan ñun duñ leen roy alxuraan lañuy wax mooy lii ñun loolu lañuy toog noo tax loolu wax ju garaaw la loolu nag c'est pour camoufler ñoom seen càgganu bopp waaw sàggan nañu ba miraasuñu ba pare bëgg koo teg ci parce que ñoom sëriñ diw wala sëriñ diw mi ñépp xam moom ba léegi kenn miraasu loolu nga foog ne neex na sëriñ diw moom léppam mu def ko ci lislaam mu génn na l'islam wax ne bu génnee àddina nañ ko doxalee lool doxalewuñ ko nga foog ne moom kontaan na ci ñooñu ñu ne mooy ñoo fi nekk toogal ko fi nga foog ne kontaan na nan la ciy kontaane bu ci kontaanee rek wax leen ma ne kon moom da ngeen a bëggoon wax newul woon ci l'islam ci ci li suñu borom tegoon ndax man la nekk mu ciy kontaan alors que ñii defal luñ ko li suñu borom wax ne bu génnee àddina nañ ko ko defal moo tax loolu moom du wax waaw loolu moom noo wax la <laughs> waaw ñenn ñi nag dañ koy wax mel ni ñu koy bàkkoo wala foog ne fii mën a ñu ngi wax lu rëy mais bariwaana koo xam ne la wax foog na ne xam-xam lay wax ndeke xëm-xëm kese la fiy wax waxu fi benn xam-xam waaw lii xam-xam mooy li alquran wax mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale waaw loolu léegi nag pour euh, mu am benn point bu am solo boo xam ne dañ ci bëggoon a ñëw bala ñu tëj muy lii suñu boroom wax ci suuratu nisaa yi aaya huit bi muy bim naan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa idhaa hadara al qismata ulil qurbaa wal yataamaa wal masaakiin farzuquuhum minhu wa quuluu lahum qawlan ma'ruufan mu ne wa idaa xadara alqismata ulul qurbaa wal yataamaa wal masaakiin farzuquuhum minhu wa quuluu lahum qawlan ma'ruufan mu ne woon wa ida xadara bu dee dafa fekke dafa teew fekke alxismata muy séddale miras ulul qurba ñi nga xam ne ah ñu jege lañ nag ki nga xamante ne mooy ay mbokk lañu waaye ñii ñooy mbokk way jege ñaale yi mais mooy ñi nga xam ne ay mbokk lañu waaye amuñu amuñu cër ci miraas mooy suñu borom boolewu leen ci ba parce que mbokk yi dañoo sol xam nga sànq ki ma la doon wax sànq sët bu góor wala sët bu jigéen boo xam ne moom doom bu jigéen a ko jur kooku du mbokku kooku ki faatu du maamam dama waaw man la pourtant bokkul ci affaire bi waaw mooy ki faatu monsieur ami faatu maamam la woon amaanam moo ko yoroon ci biir kër gi la doon dund di dund ci alalu maamam bi fi maamam newe léegi maamam génn àddina kooku nuñ koy def kooku ana nees koy def kooku ci ulul qurba bokk waaye kooku <coughs> benn exemple pour bañ a guddal wal ak ñi nga xam ne ay jirim lañu yoo xam ne dañoo fekke miraas mi ay orphelin comme koo xam ne tamit sët la sët bu góor la boo xam ne doom bu góoru monsieur mi faatoo ko jur waaye monsieur A dafa am yeneen doom xam nga bàyyitexu ñooñu ay bàyyitex lañ ci xale bi fekk moom baayam moo njëkk faatu maamam mais nag baayam am na fi ay frères et sœurs yu fi nekk xam nga ñooñu dañuy tax sët wi sët wi du am mais kooku ana nu ñu kaa def wa ida xadara alqismata ulil qurba walyataama walmasaakin ak way ñàkk ña moo nu ñu laa nu ñaa leen def suñu boroom ne farzuquhum minha warzuquhum mi na ngeen jël ci alal ji daldi leen ciy jox waaw dana jaan alal alalu miraas ji kay lay wax lan lay wax leneen lu dul alalu miraas ji ana lan lay wax leneen ah lu dul alalu miraas ji alalu miraas ji kay lay wax wa qulu lahum qawlan ma'rufa ah te ngeen wax leen nag wax joo xamante ne nii wax ju rafet lay doon mooy bu dee ne mbir ma manu ñoom manuñu cee am mu ngeen jox leen ngànt gu rafet bu dee nag man ngeen leen a jox a ngeen jox leen bu dee nag manu nekk nang leen leen wax wax ju rafet léegi aaya bii lañ bëggoon a taxaw tuuti insha allah parce que man nga ne a kon yow la lii lan moo tax boole ko ci àq yi mi ngay tudd àq yi nga xam ne moo nekk ci alal yi fi ki dem ci jataayu njëkk ya ki fi bàyyi alal àq yi nga xam ne moom lañ moom moo nekk ci alal ji laata ñuy séddale miraas mi lu tax boole woo ko ci woon ñu ne la parce que lii nii euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu dee al arbaa dañoo jàpp ne en fait aaya bii nii lim doon wax mooy laata laata aaya yiy wax ci miiraas di xew loolu lañ doon wax loolu la aaya bii doon wax yarhamukallah ni nga xam ne noonu la ko ku mel ne al imaamul xaafiz ibn xajar ci al fath bi muy shara loolu ci saxi imaamul buxaari bi mu ëndee lool wa ida mooy bunt bi nga xam ne ci kitaabu tafsir suratu nisa baabu wa ida xadara alqismata ulil qurba walyataama walmasaakin al aaya bi muy sharaa loolu moom al imaam al xaafiz ibn xajar raxmatullaahi alayhi mu ne mu ne wajaat dina ñëw ci côté ñi nga xam ne ñoo wax contraire wax bi te mu nekk li kawul li mu wax moom waaye nañ wax côté bi nga xam ne mu fa lay waxee mu ne wax jaa jaat anhu mooy Mawlana Ibn Abbas lay wax parce que xadis bi eh, eh, al imaamul Buxaari yi indi foofu ci buntu boobu xadisu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu dinañ ci ñëw léegi. boo xam ne day wax contraire ak wax jii ñi ne ah no saytu aaya bii dañ koo nasaxal mooy aayatul mawaarif yi ñëw ci suufam mooy aaya onze yi ñu doon gis douze bi ak yooyu ñoom ñoo ko. abrogé ñoo ko na saxal léegi ñoom ñoo ko na saxal Mawlaana Ibn lu contraire lool la wax te mais jëlee ci moom lu niroog que ne sii da koo na saxal mais loolu dëgërut mu ne wa anhu riwaayaatun <clears throat> min awjuhin da'ifa inda ibn abi haatim wa ibn mardawayhi annaha mansuuxa <clears throat> mu ne jële nañ dikk na ay riwaayaat ay nettali yoo xam ne yuñ jële ci mawlaana ibnu abbaas albahru radiyallahu anhuma waaye min awjuhin da'ifa ci ay wàll yoo xam ne dafa wére di mooy dëgëru inda demee ci al imaam ibn abi xaatim moo ko soloo wabn mardawey ak al imaam ibn mardawey annaha mansuuxa que ne Mawlaana Ibn Abbaas dane xaj aaya bii en fait dañ koo nasaxal li ko nasaxal mooy aayatul mawaariis muy aaya yi ñëw di wax qismatul mawaariis yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahumaa thuluthaa maa taraka wa in kaanat waahida falahaa nisfu ba ni aayooy di jeexe ak aaya douze bi ak aaya ba nekk ca feew saaru nisaa ñu ne loolu moo ko nasaxal waaye nettali boobu ñu nettali al ibn abi xaatim ibn mardawey yooyu noonu wérul que ne jóge na ci mawlaana ibn abbaas min awjuhin da'ifa que ne dañ koo nasaxal nasaxatha aayatul miiraas que aay yi wax ni ñuy séddalee miiraas moo ko moo ko nasaxal mu ne wax jii nag que ne dañ koo nasaxal jii wa saxa an sa'id ibn wa huwa qawlu al-Qaasim ibn Muhammadin wa Ikrima wa ghayru waahid wa bihi qaala al-a'immatu al-arba'atu wa ashaabuhum. al-imaam al-haafiz ibn Hajar al-Asqalaani ci al-Fath mu ne wax jii nag mooy wérul ci Mawlaana Ibn Abbaas kenn dañ ko nasaxal wérul ci moom te dinañ ci ñëw léegi li wér ci moom. wa saxa mu ne waaye wa saxa wax jooju ko ne yi wax aayatul miraas ñoo nasaxal aaya bii te amatul lu ñuy jox ko ko fekkee waa ulul qurba wal ak ñooñ lañ leen jox mu ne loolu nag wax jooju nag ke ne dañ koo nasaxal loolu wér na ci Seydina Sa'id ibn al-Musayyib imaamu taabi'iin rahmatullah wa huwa qawlu alqaasim ibn muhammad te lii mu ne mooy waxu alqaasim ibn muhammad ibn abi bakr radiyallahu an aljamii wa ikrima ak ikrima eh, eh, di taalibe ibn abbas wa ghayru wahid ak ñeneen ñurul ñii mu ne wa bihi te ci wax bii ne aaya bi dañ koo nasaxal qaala al a'immatu al arba'a moom la al a'immatu al arba'a wax moom la al a'immatu al arba'a wax muy mooy imaam ñeenti imaam yi ci mazahib yi muy al imaamu Abu Hanifa al imaamu Malik al imaam ash-Shafi'i ak al imaamu Ahmad rahmatullahi ala al jami' mu ne wa asxaabuhum mooy ngir yeeg ñoom ñooñu ñu fi tudd nii ak seeni taalibe ak mooy ña nekk seen ngir yi loolu lañu wax ne lii dañ koo nasaxa waaw waaye nag mooy lool benn wax la waaye am na beneen wax boo xam ne lool mooy li wér ci Mawlaana Ibn Abbaas kenn déedéet kenn na saxalu ko waaw kenn na saxalu ko waaw moo tax moom Mawlaana Ibn Abbaas da wax ci xadiis boo xam ne euh, imaam kii euh, al Buxaari yi solo na ko mu ne mooy ci xadis bi ñu wax kitaabu tafsir ci suuratu nisaa baabu wa ida xadara alqismata ulil qurba walyataama walmasaakin al aaya mooy xadis bu jóge ci Ikrima bu jaar ci Ikrima an ibni Abbaasin radiyallahu ta'ala anhu wa an abiih mu ne wa ida xadara alqismata ulil qurba walyataama walmasaakiin qaala mu ne Ikrima ne aaya bii de wa ida xadara alqisma bu fekkee miraas mi ñuy séddale miraas mi ulil qurba way jege ñaale ñu teew fekke fa ñuy miraase mbir mi walyataama ak ngirim yi wal masaakiin ak ñi nga xam ne ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñu ñàkk ñi mooy aaya boobu al aaya lim ci teg wax nañ ko sànk mooy farzuquhum minha wa qulu lahum qawlan ma'rufa na ngeen leen ci jox da ngeen wax leen wax ju rafet mu ne qaala hiya muhkama al imaam ibnu abbas daneem bi muhkama la mu ngi fi ba léegi dara wa laysat bi mansuuxa aaya bi kenn na saxalu waaw kenn nasaxalul aaya bi eh, te andi na ko fu gën a leer moom al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ba léegi andi na ko ci kitaabul wasaaya moom al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi baabu qawli ta'aala qawli llahi ta'aala wa idhaa hadara al qismata ulil qurbaa baabu bunt ci kitaabul wasaaya ndénkaane yi téeram buntu waxu borom bi subhaanahu wa taala wa ida xadara alqismata ulil qurba bu fekkee alqismata li ñuy séddale ulil qurba way jege ñaale yi boobu nag ci seydina Sa'id ibn la jaar an ibni abbas mu jële ci mawlaana ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne inna naasan annahu qaal inna naasan yaz'umuuna anna haadihi al-aayata nusixat wala wallahi maa nusixat walaakinnahaa mimmaa tahaawana an-naas humaa waaliyaan waalin yarith wa zaaka alladhii yarzuq wa waalin laa yarith fa daaka alladi yaquulu bilmaaruuf yaquul laa amliku laka an utiyak mawlaana ibnu abbaas mu ne inna naasan am na ay nit ñoo xam ne yazumuuna ñu ngi naa neey anna haadihi l aaya nusixat waaw këne aaya bi nii nusixat dañu ko dañu ko nasaxal dañu ko abrogé wala bañ naa loolu déedéet man Mawlaana Ibn Abbaas wallahi maa nusax wat naa ko ci yàlla ne aaya bi kenn ko nus kenn abrogé ko aaya bii dara folliwu ko benn aaya aayatul miiraas folliwul aaya bi te wallaahi dama ko wat ci yàlla man Ibn Abbas maa nusixat kenn ko abrogé kenn ko len na ko folliwul te kenn ko folliwul walakinaha mimma tahawana mimma tahawana an waaye nag li am ba des li ma gis te mooy liy dëgg man Mawlaana Ibn Abbas mooy aaya bii dafa bokk ci aaya yi nga xam ne nit ñi dañ koo sàggane lool kese fi am sàggane ko nag tax ñu ne dañ koo nasaxal déedéet